a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu alaa ashrafil mursaliin <clears throat> wa imaamil muttaqiin sayyidinaa wa nabiyyinaa muhammadin wa alaa aalihi wa sahbihi ajma'iin ammaa ba'd fa yaquulul imaamul haafiz abu zakariyaa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 وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما أنه قال كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين وعنده فرس مربوط بشطنين فتغشته سحابة فجعلت تدنو وجعل فرسه ينفر منها falamma asbaha ata nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fadakara lahu daalik faqaala tilka as-sakiinatu tanazzalat lil qur'aan muttafaqun alayhi ash-shatan bi fathi shiin al-mu'jamati wa taa'i al-muhamala al-habl kon al-imaamu al-haafidu an-nawawi rahimahullah mu ëndil ñu xadis bu bees ginnaaw ci chapitre bi muy nekk chapitre cent quatre-vingt wala garab wala ci tool bi ci suñ jotaay bi ñu génn gisoon nañ xadis bi mu jëwoon gis moo doon neuf cent quatre-vingt-dix-sept mu ne woon wa an ibni umar radiyallahu ta'ala anhuma an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala laa hasada illa fi ithnatayn walillahi alhamdu wal minna tey nag comme niñ ko waxe woon ñu war a gis xadis bi nga xam ne moom moo ci tegu mooy xadis neuf cent quatre vingt dix mu ne al imaam mu ne wa anil Baraa ibn Aazib radiyallahu anhu la sama kiiwe mais radiyallahu anhuma comme Ibn Umar ndax baayam saxaaba la moom euh, walillahi alhamdu wal <coughs> kon euh, mu ne yal na borom bi gërëm leen ñoom ñaar annahu qaal kaana rajulun mu ne dafa am benn waay boo xam ne yaqra'u suuratul kahf bu doon jàng suuratul kahf muy saar boobee nga xam ne mooy saar bi nga xamante ne nii de la caverne di sourate numéro dix-huit waaw juróom fukk ak juróom ñetteelu saar ci alquran saar boobu la doon jàng bi nga xam ne ci la nekk di jàng saar boobu di suuratul kahf saar bi wax li nga xam ne moo xew mooy nettalik waa asxaabul kahf waa xuntuma ah bi muy jàng saar boobu wa indahu farasun marbutun bi shatanayn mu nga woon fa wetam fa moom ab fas woo xam ne dañ koo yeew bi shatanayni lan mooy shatanayni al imaam ne al shatan benn bi mooy bi fatxi shiin nii lañ koy liire sha al mu'jama bi nga xam daa am ñetti tomb wa ta'i at ta bi al muhmala bi nga xam ne amul tomb shata ñaar yëpp dañ leen di fataa masque ci kaw mu ne loolu alxablu mooy buum mooy buumu sàll la ko wolof du woowe en tout cas ca mbokki kajoor buumu sàll mooy buum yi nga xam ne moom la ñuy yeewe fas waaw kon <clears throat> dafa nekk fa wa indahu mu ne fa moom kon fas woo xam ne ñu ngi ko yeew bi shatanay ni ci ñaari buum fa taghashatu saxaaba mu jekke rek am benn niir buy jege si benn nuage daal di koy muur fa ja'ala tadnu waaw jékki rek tiim boppam di wàcc nag niir bi di wàcc fa ja'alat mu kàmbali tadnu di ko jege si wa ja'ala farasuhu comme ci wetam la fas wi nekk mooy ñoom ñaar la la mbir mi muur <coughs> waaw ñoom ñaar la saxaab bi muur muy niyaaz wa ja'ala fas farasuhu yanfir fas wi bi mu gisee loolu fas wi di daw waaw minha ci ah niir bii di wàcc di jege si fas wi di daw mais bu mu daw daw dañ koo yeew <laughs> léegi nag waa ji fa lamma asbaha mooy dafa arrêté après fa lamma asbaha ba mu xëyee ata nabiyya <coughs> mu dikkal yonent bi sallallahu alayhi wa moom góor googee fa zakara lahu zalika waaw mu daal di koy tuddal loolee <coughs> yonent bi alay saat salaam ne ko fa qaala mu ne ko tilka sakinatu loolu mooy ak dal la waaw loolu ak dal la boo xamante ne tanazzalat dafa wàcc waaw li nga xamante ne lil qur'aan dax al qur'aan gi nga doon jàng moo tax mu wàcc <coughs> allahu akbar waaw am na ñu ne mooy ngelaw lu sedd la gu woyof waaw goo xam ne nag boo gisee ngelaw yi day mel ni ku am xar kanamu nit mooy nuage bi bokk niir bi <laughs> waaw am ñu ne noo ñaari bopp la yuñ lay yor waaw am ñeneeni wax yuñ ci wax waaw loolu am yoo xam ne boroom xam-xam yi dañ koy wax ku mel al imaam al-Hafiz Ibn Hajar mu ngi koy tudd muy sharh xadiis bi waaw mu ne xadiis bi muttafaqun alayhi al imaam al Bukhari naka noonu al imaam ah, ah, <coughs> Muslim Abul Husayn rahmatullah alayhi ma bokk nañ ko solo kon la ju njëkk bi la josu gis nañ ko ashatan Hmm. léegi nag euh, mooy est-ce que ñoom dong ñoo ko solo ñu ne la déedéet xadiis bii nii du ñoom kese ñoo ko solo ndax seen sëriñ al imaamu ahmad ibnu muhammad jiitu woon na leen ci naka noonu seen taalibe ñoom ñaar ñëpp dal imaam abu isa solo na ko at-tirmidhi rahmatullahi ala al jamii <coughs> al imaamul buxaari rahimahullah da ko ndi ci bërëb yu bay yu bari kitaabu fadaa'ilul qur'aan baabu fadli suuratil kahf indi na ko foofu waaye indi na ko ci kitaabul manaaqib baabu alaamaati nubuwwati fil islaam indi na ko tamit ci kitaabu tafsiir suuratul fath baabu huwa alladhii anzala as-sakiina Allah foofu yëpp al imaamu al buxaari rahimahullah indi na fa xadis bi léegi buñ jëlee xadis comme ñu ngi ci fadailul qur'an lañ nekk ci bunt bi nekk baabu fada fadli qiraatil qur'an bunt bi dox ci ngëneelu jàngal qur'an kon ñu jël moom fi mu ko indi al imam al buxaari rahimahullahu taala mu ne xaddatana amr ibn xaalid mu ne nettal nañu suñu sëriñ de amr ibn xaalid de amr ibn xaalid ibn farrux ibn said ibn abdirahman ibn waaqid ibn layth ibn waaqid ibn abdillah tamimiyu alhanzaliyu abulhasani almisri rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Zuhayr mu ne gi ñu leen nettali mooy Zuhayr gi ñu nettali mooy Zuhayr Zuhayr ibn Muawiya Abu Khaysama al-Ju'fi al-Kufi rahimahullahu taala qala mu ne haddathana abu ishaq mu ne nettal nañ abu ishaq di amr ibn abdillah ibn ubayd abu ishaq as-sabi'i rahimahullah al-kufi rahmatullahi alayhi an al-bara ibn azib moo ko jële ci al-bara ibn azib eh, radiyallahu taala anhu di al-bara ibn azib ibn al-harith ibn adi ibn Jusham ibn Majda' ibn Haarith ibn al-Haarith ibn Khazraj ibn Amr ibn Malik ibn al-Aws al-Kufi al-Haarithi al-Ansari al-Awsi Abu Umaara radiyallahu anhu <coughs> ah bul gis Xasraj bi ci turu maamam rek nga ne moom la kon ibn al ibn al Xasraj non dañ doon tuddalante seen biir mais moom Aws ci waa Aws la bokk radiyallahu ta'ala anhu kaana rajulun yaqra'u suuratal kahfi wa ilaa jaanibihi xisaan voilà xisaan fii loolu la ko wax xisaan mooy faras mooy aw naaru buur mooy fas waaw marbuutun bi shatanayni fataghashathu sahaaba fa ja'ala tadnu wa tadnu wa ja'ala fii dafa tadnu wa tadnu mu tàmbali di jege di jege wa ja'ala farasuhu fasam wa tàmbali yanfiru di daw falammaa asbaha bi mu xëyee nag ata nabiyya sallallahu alayhi wa sallam mu dikkal yeneen saa saam fa zakara zalika lahu tuddal ko loolee fa xaala yeneen tubaab yi saa saam ne ko tilka sakinatu loolu de mooy ak dal fatagalat dafa wàcc bil qur'aan da alqur'aan gaan daal imaamu muslim wa abul husayn rahimahullah mu ngi ko di kitaabul masaajidi wa mawaadi'is salaa baabu nuzuuli sakina li qiraa'atil qur'aan al imaam abul husayn moom da ci indi ñaari version yi mu tàggale mu ne wa haddathana Yahya ibn Yahya mu ne tanetta nena suñu sëriñ di Yahya ibn Yahya di Yahya ibn Yahya ibn Bakr ibn Abdurrahman ibn Yahya ibn Hamad at-Tamimi al-Hanzali mawlahum al-Minqari al-Hafiz Abu Zakariya rayhanatu Nisabur rahmatullahi alayhi qala mu ne akhbarana Abu Khaysama moom mu ne ki ñu nettali mooy ki ñu xabaare mooy Abu Khaysama di Zuhair ibn Muawiya wax nañ ko sànq ah <laughs> an-Nasa yi bokk la an-Nasaa'i an-Nasaa'i moom euh, al-Baghdaadi la sëriñu ñoom ñii la mais kii seen sëriñu euh, moom seen sëriñu sëriñ la voilà Zuhayr ibn Mu'aawiya taxawoon nañ ci benn jamono taxaw jaratul ñu ciy jaaral moom la Abu Xaysama loolu mooy moom al-Ju'fi al-Kuufi la muy Zuhayr ibn Mu'aawiya ibn Hadiij hmm, rahmatullahi alayhi kon moom nag mu ne an Abi Ishaaq gis nga sang an al-Baraa gis nga sang radiyallahu anhu kaana rajulun yaqra'u suuratal kahf wa 'indahu farasun marbuutun bi jazamayn fatagashshatu sahaabatun faja'alat taduuru wa tadnu waaw fii da ne bi muy jàng alqur suuratul kahf ah fekk aw fas mu ngi mu ngi yeewoon aw fasam ci wet gi ñaari ci ñaari buum yëkk rek benn nuage daal di koy muur di jege si nag te di wër di ko jege di leen jege ñoom moom ak fas yi. wa ja'ala farasahu yanfiru minha falamma asbaha ata an-nabiyya sallallahu alayhi fa dhakara dhalika lahu fa qala tilka sakinatu tanazzalat lil qur'an voilà mu ngi noonu ne euh, <coughs> léegi ginnaaw lii kon dan mooy lëkkaaleem ak suñu bunt bi ñu ne la lëkkaale suñu bunt bi di wax ci ngëneelu jàngal qur'an mooy ngëneel gi mooy nit ki boo jàngal quraan sakina day wàcc as-sakinatu muy ak dal moola imaamu Nawawi rahimahullah bi muy sara affaire bi ci al-Minhaj sharh Sahih Muslim ibn al xam nga wax naa la ne la euh, sakina am na yu ma la ci wax léegi ne boroom xam-xam yi loolu lañ ci wax mais ëpp na loolu ah waaw wax yu bari la ñii ne am niage la boo xam ne day yor forme bopp nit ñii ne ñaari bopp ne ainsi de suite ñii wax naan benn kaas la ci en ah noor bu tudd yooyu yëpp am ñu ne noo ak dal la mooy dal gi rek moo na imaamu Nawawi rahimahullah moom mu ne lii daal lenn la <laughs> ci al mu ne li nga xamante ne euh, mu ne am na ci benn riwaaya wa fii riwaayatin wa fii riwaayatil axira tilkal malaa'ikatu kaanat tastami'u lak yonent baay saab saab ne ko ah loolee de mooy malaaka yi ñoo doon déglu sa jàng bi nga doon jàng mu ne ko nag walaw qara'ta la asbahta yaraaha naas ma tastaxiru minhum <laughs> waaw mu ne ko ay boo continué woon jàng konoon de nit ñi dinañ ko gis nit ñi dinañ leen gis waaw te dara du leen du nëbbu ci moom du ñu nëbbu ci bëtu nit ñi allahu akbar al imaamu Nawawi bi mu waxee lool mu ne léegi nag qad qiila fii maana sakina huna ashiya mu ne kanta sakina lu muy tekki wax nañ ci ay mbir yu bari waaye daal al muxtaaru minha la nga xam ne moom lañ tànn ca wax yooyu mooy annaha shay'un min maxluqaati llahi ta'ala fiha tumanina wa wa ma'ahu al wallahu a'lam mu ne daal mbir mi daal li ñu ci sopp liñ ci tànn mooy am mbindeef la ci mbindeefu yàlla yi loo xam ne ak dal da ciy nekk yërmande te malaaka yi da ciy ànd mu ne loolu nag wallahu taala yàlla nag mooy ci gën a xam dëgg-dëgg te loolu façon que ne malaaka ak dal googee hmm? euh, loolu euh, lu dëgër la ndax riwaaya bi mu la wax ne ne tilka al malaikatu kaanat tastami'u laka walaw qara'ta la asbahta yaraaha naas ma tastatiru minhum waaw kon loolu lu amaam solo la léegi kon hadis bii kon gëneel gàngoo lëkkaale ma bunt bi nit ki buy jàng alquran ah dal waaw borom bi nga xam ne moo wàccoon as-sakinata fi qulubil ci xolu way ngëm yàlla yi keroog ca Hudaybiya ah moo wàcce mooy wàcce dal ci xolu jàngkatu saar bi di suuratul kahf mu bokk ci ngëneela bi kon Euh, léegi am na yeneen riwaay yoo xam ne moom euh, euh, góor gi kan la waaw kay <laughs> après nañ ñëw ci lool waa kii kan la ah, al imaam al haafid ibn hajar mu ne kaana rajulun waa jii nii kii la nee nañu huwa usayd ibn hudayr mu ne am nañu mooy usayd ibn hudayr dañu wax usayd ibn hudayr do usayd ibn al hudayr boo ci wax baax na radiyallahu anhu bokkoon ci sangu al ansaar kamaa keem li nga xam ne sa yati min hadithi nafsihi min hadithi nafsihi nafsu ba'da thalathati abwaab mu ne comme li nga xam ne noonu la ñëwee ci xadisu boppam dina ñëw après ñetti bunt waaw mu ne nag sauf que lakin fii annahu kaana yaqra'u suuratul baqara sauf que foofu moom dane moom suuratul baqara la doon jàng waaw mu ne wa fii hada annahu kaana yaqra'u suuratul kahf alors que hadis bi ñu nekk Seydina al-Bara bi dane suuratul kahf la doon jàng mu ne wa hada lii zahiruhu li feeñ ci biti ab ta'addud mooy dañu wuute ah ñaari nettali yi kon bokkul mu ne waqad waqa qaribun min al-qissati allati li Usayd li Thabit ibn Qays ibn Shammas lakin fi surati al-Baqara aydan mu ne hadis bu mel nii ci lu jege nettali Seydina Usayd bi ibn Hudayr bu mel noonu Seydina Thabit ibn Qays ibn Shammas radiyallahu anhu moom itam lu mel noonu nettali lu mel noonu dal na ko mu ne waaye suuf ko foofu tamit comme su comme Seydina Usayd suuratul Baqara la doon jàng mu ne wa axraja Abu Daawud min tariqin mursala mu ne imaam Abu Daawud solo na ci yoon woo xam ne dañ koo jooyal mooy àggul tudduñu saxaaba bi ko jëlee ci leen saa saam qaala mu ne qiila linnabi saa sallam alam tara Saabit ibn Qays lam tazal daaruhu al-baariha tazharu bi masaabih qaala falaa lahu qara suuratal Baqara nee na dañoo wax yonent bi sallallahu alayhi ne ko mais yonent sallallahu alayhi wasallam xanaa xanaa seetlu woo gisoo këru Saabit ibn Qays gi mii mii laa ilaha illa allah mais gi daal mu ngi leer naññ ak ay làmp te kii fan la amee làmp <laughs> mu ngi leer naññ waaye yonent sallallahu alayhi mu ngi leer mooy mu ngi leer yonent sallallahu alayhi wasallam këram gi daal leeroon naññ waaw xaala <coughs> léegi nag mu ne yeneen saa saa ne ah walla allahu amaana moom de qara suuratul baqara xam nga borom bi mooy kii euh, euh, zayyana sama dunya bi masabiha waaw bu ñu foog ne lampe ñu foog ne lampe électrique yi tout le mooy lampe voilà loolu lampe la waaye mooy yi nga xam ne day leeral mu ne xanaa gisuloo Seydina Saabit mi këram gi noonu da doon leer guddi bi yeneen saa saa ne ah amaana daa jàng suuratul baqara waaw. kon nag al imaam nag mu conclure mu ne wa yaxtamilu an yakuuna qara'a suuratul baqara wa suuratul amaana kii nii mu nekkoon Usayd ibn Hudayr waaye dafa jàngoon radiyallahu anhu suuratul kahf suuratul baqara ak suuratul aw min kullin minhuma wala ñoom ñëpp wala buki nekk ci ñoom ñaar eh, kon loolu euh, la imaam wax waaye fii moom dane suuratul kahf euh, comme ni mu ko waxee léegi fële nag mu ne suuratul baqara Hmm? kon nag mu ngi noonee waaw kon dalay may ak dal ak dal ak tuma nii na ngay am am malaaka yi ànd ak yow ëndig dal hmm? mooy yi ñu fi wax yépp man naa dugg day dugg ci mbir mi comme l'imamul hafiz ibn Hajar na ko imam an-Nawawi ne yooyu yëpp da koy yenwaale waaw allahu akbar kon nag mu ngi noonu waaw walladi anzala sakinata fi qulubil mu'minin moo koy wàcce ci ki nga xam ne mooy jàngal qur'an waaw kon al imaamu al hafiz an-Nawawi rahimahullah eh, mu ne mu ne ci xadis bii nii mu ne nag xadis bii eh, wa fi hadha al hadith jawaazu ru'yati ahadil umma al malaa'ika mu ne lii dañ ci hadith bi am na liñ ciy jànge mooy ne lenn ci xeetu yonent bi saa saa am possibilité kenn ci ñoom ñenn ci ñoom di gis malaaka yi parce que niyaag boobu gis nañ ko am ñu ne niyaag boobu malaaka yi la waaw malaaka la moo xam ne noonu la mel waaw boo xamante ne nii mooy daa bopp bi daa mu bopp waaw kon nag <laughs> moo tax ci riwaay bële mu ne tilkal malaayikatu kaanat tastami'u lak loolu malaaka la te gis na saa sam neewu ko ah, loolu am niir kese la waaye dana ko malaaka yi la mu ne kon loolu possibilité moo tax fële al imaam al hafiz na xajar rahimahullah naan bon am na ñoo xamante ne nii am na ñoo xamante ne nii dañu ne eh, eh, sakina sakina waxoon nañ ko léegi ne kii la benn euh, ngelaw la bu boo xam ne bu woyof hmm. boo xam daa am xar kanam comme xar kanamu nit boo ñii ne ñaari bopp la yor ñii benn mujaahid moom ne benn bopp la yor comme boppu muus waaw waaw kii ar-Rabi' ibn Anas lii la imaam al-Hafiz moo ko tudd rahimahullah mu ne bët yi daa am ak ceññeer mooy ak la yar gu tar gu fiy génne waaw as-Suddi nag moo ne woon tastun euh, min dahabin min al janna waaw mu ne yuxsalu fiha qulubul anbiya mu ne loolu ab taas la boo xam ne àjjana la nekk dañ ciy raxas xolu euh, yonent yi alayhimu salaatu wassalaam waaw mu ne wa an abi malik hiya allati alqa fiha muusa al alwaax wa tawra wal asa mu ne abu malik moom rahimahullah nee na ci sakina googee moom la imam saydna muusa ibn imran alayhi salaam daal di woon sànni àlluwaam yaak tawraat ba ak yat wa waaw ah kanta Wahb ibn Munabbih mu ne ruuhun min Allah ruux la boo xam ne ci yàlla la tukkee waaw al imaam ad-Dahhaak ibn Muzaahim rahimahullah mu ne hiya rahma mooy yërmande waaw am foo xamante ne mu ne mooy sukuunul qalbi mooy sukuunul qalbi mooy li nga xamante ne nii mooy daluk xol waaw mu ne lii nag mooy li imaam at-Tabari daal di eh, tànn mu ne wa qiila hiya at-tuma'niina am na ñu ne mooy ak dal wal waqaar ak weegu ak téyu ñii ne mooy malaaka yi mu ne lii zakarahu as-Saghani eh, kon loolu après nag ci la waxee walladhi yadhharu annaha maqulatun bil ishtirak ala hadhihi al-ma'ani mooy wax la joo xam ne yii yépp dañoo dëppoo ku nekk bokk eh, di tekki lii kon daal eh, al imaamu Nawawi rahimahullah li mu wax lu am solo la boo leen lii dañ ciy jànge ne kon lenn ci ahadul umma possibilité mu gis malaaka waaw parce que ne lii malaaka la am malaaka la ah. voilà kon mooy gis na gis na malaaka mu ngi noonu kon loolu te loolu moom yeneen ay dalil yu bari daa am euh, euh, loolu moom simple na quoi waaw bari na sayyidna ibn Abbas radiyallahu anhu bi mu ànd ak baayam al-Abbas ibn Abdul Muttalib ñëw ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam nuyoo Yonent sallallahu alayhi wasallam préoccupé woon léegi bon après ñu dem mu ànd ak doom bi ay <laughs> nga sayyidul Abbas rek ma toog quoi <laughs> affaire bi bon mu jaaxal ko quoi doom dina ko mais yeneen saa sam daa moon ko nekk ci wetam de moo tax mu ne ko lan kan moo newoon ci wetam <laughs> mu ne ko am na ku fa nekk daa am ñëw biñ ñëwee gisaat yeneen saa eh, wax ko ko mu ne waaw mu ne ko gis ko mu ko waaw mu ne ko waa Jibril la boo <laughs> toogoon fii <laughs> waaw saxaaba yi ko gis bari na yeneen saa salaam yow boobu ba léegi yaa ngi taxaw di waxtaan ak Dihya mu ne da nga gis du Dihya de Jibril la alayhi salaam loolu nga nekk. boobu parce que yeneen saa saa ma fa nekk mais bii yeneen saa saa dafay nekk saxaaba gii ñu gis sakina gii ñu gis kon loolu al imaam an di wax ak yeneeni xew-xew yoo xamante ne Seydina Imran ibn Husayn ginnaaw yeneen saa salaam malaaka yi dañ ko doon nuyu comme ni mu siiwee ci nettaleem radiyallahu anhu waaw ah, mu ne wa fiihi fadilatul qira'a wa annaha sababu nuzulir rahma wa huduril malaa'ika mu ne dañ ciy jàng wax nañ ko loolu loolu lëkkaale bunt bi ngëneelu jàng alquran te sabab la ci wàccu yërmande ak teewuk malaaka yi mu ne wa fii fadilatu istima' alquran nekk na ci ngëneelu di déglu li nga xam ne mooy alquran kon hadis bi am na solo di wane ngëneel bi nekk ci jàng alquran wallahu ta'ala a'lam al-imam al-hafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala